alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam man ahaqqu nnaasi bi husni sahaabati qaal ummuk qaal summa man qaal ummuk qaal summa man qaal ummuk summa qaal summa man qaal abuuk muttafaqun alayhi wa fi riwaya ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam man axaqu bi xusni soxba qaal ummuka summa ummuk summa abaak summa adnaaka fa adnaak walsaxaaba bi maana soxba wa qawluhu summa abaak hakada huwa mansuubun bi fi'lin mahduuf ay summa birra abaak wa fi riwaaya summa abuuk wa haadaa waadih kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñu ñëwal ba léegi ci buntu quarante wala garab numéro quarante ci bu ci téere bi ba léegi chapitre numéro quarante ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis bi nga xam ne moo doon xadis numéro trois cent quinze bu Seydina Abu Hurayra ba léegi moom la naan wa anhu wa anhu bii ñu mujjoon moo doon ñetteelu xadis bu mu jëlawoon ci moom bii ñuy dugg tey mooy ñeenteel mu doon xadis trois cent quinze bi ñetti téeméer ak fukk ak juróom lañ gisoon bim naan inna allaha ta'ala xalaqa al xalqa ida faraga minhum qaamati ar loolu lañ gisoon tey nag ñu war a gis xadis bu bees muy xadis numéro trois cent seize ñetti téeméer ak fukk a juróom benn mu ne waanu radiyallahu anhu mu ne xadis bi ñu ngi koy jële ci saxaaba boobu ba léegi sayna Abu Hurayra yal na borom bi kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala mu ne nee na jaa dikk na rajulun ab góor ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko yaa rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man ahaqqu naasi bi husni sahabati ana moo gën a yeey ci nit ñi ci may rafetal sama ànd ak moom sama nekk ak moom imaamu Nawawi nee na wa sahabatu mooy sahaaba boobu nga dégg nag ne ah kon mooy ab sahaaba ko waañ ñoo déedéet <laughs> mooy àndandoo sama compagnonnage ana ñi ma yàlla booleel may dund ak ñoom ci kaw suuf ana kan laa ci wala gën a rafetal jëme ci moom mu ne wa saxaabatu bi maana soxba mu ne saxaaba boobu nag nga dégg ci biir kii bi mooy li muy tekki mooy ak soxba benn la waaw mooy ak àndandoo xaala mu ne ko kooku nag ummuka mooy sa yaay xaala nee na waa ji ne ko summa man waaye yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw sama yaay kan mu ne ko yonent xaala mu ne ko at ummuka xanaa sa yaayaat xaala mu ko summa man waa kanaat yonent bi alay mooy ñetti yoon mu koy répéter la même chose sa yaay sa yaay sa yaay waa ji ko nag waa summa man waa ginnaaw gi kan xaala abuka mu ne ko sa baay muttafaqun alayhi mu ne ko mooy ginnaaw gi sa baay loolu muttafaqun alayhi al imaam al buxaari naka ah, muslim rahimahullah rahmatullah alayhi ma solo nañu ko hmm? mu ne wa fii riwaaya al imaamu loolu ñu ci ñëw après mu ne am na ci benn lu ñu soloowe xadiis benn version boobu waa ji dane ya rasuulallah yow na wal yàlla li sallallahu alayhi wa man ahaqqu bi husni suhba kan moo gën a ci may rafetal ak àndandoo ak moom ak nekk ak moom xaala nee na mu ne ma ummuka sa yaay summa ummuka ginnaaw gi sa yaay summa abaka ginnaaw gi sa baay summa ginnaaw gi adnaaka adnaaka ginnaaw gi ku la a jege topp ku la gën a jege al imaamu Nawawi mu ne wa qawluhu summa abaaka xam nga da dane ci riwaay bi wa fii riwaayatin waa dane ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi ana haqqu bi husni suhba qaala ummuka mu ko sa yaay mooy def ko lan eh, damma ummu ummuka alors bi mu ñëwee waxaat ummuka ñaar bi mu nee summa ummuka ba pare mu ne summa abaka wax ji loolu mooy la mooy naka la ummu ñu ne ummu te waxuñ abu te waxul abu mu ne abaka imaamu Nawawi nag di leeral lool mu ne summa abaka mu ne wax jooju nag wa qawluhu summa abaka hakaza huwa mansubun bi fi'lin mahzuf loolu nag mooy dafa am fi'l buñ buñu buñu bu ñu xasaf waaw dañ koo nasab mooy def ko ba abaka ndax lan daa am luñ ci taqdir ay summa ginnaaw gi mooy loo xam ne moom lañuy ñuy nattale loo xam ne dañ ko effacé ci wax ji summa ginnaaw gi birra mooy ba defal yiw jëme ci abaka sa baay voilà mu ne wa fii riwaay am na nag beneen riwaay boo xam ne foofu waxul aba summa abaka dane summa abuka mu ne loolu nag gane ginnaaw gi sa baay mu ne hada waadih waaw parce Euh, bu dee fi'l dafaa nekk mooy day nekk maf'ulun bihi après complément d'objet rek moo tax summa birra abaka alors que bu ne da ngaa laaj kan mu ne ummuka comme mubtada la wax ju bees la te boobu daa war a am damma abu ummuka summa ummuka summa abaka bi nag mooy summa birra abaka léegi loolu la ñuy taqdir moom la ñuy effacer mu ne summa mu ne riwaay kanta wa fii riwaayati summa abuka am na riwaay boo xam ne nag moom bu ñu solowee xadiis bi foo xam ne summa abuka la wax mu topp ummuka summa ummuka summa abuka mu ne wahaaka wa hada waadih mooy leer na mooy dafa topp rek ci yële ummuka ummuka ak abuka loolu moom ñoo ànd mu ne loolu leer na kon nag xadiis baa ngi noonu léegi laaj bi nga xamante ne mooy premier laaj ah mooy léegi est ce que ñoom ñoom kese ñoo ko solo al imaamul Buxaari ak imaam Muslim nañ naan leen déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko waaye na ko noon ci waa kutubu sitta al imaam Ibn Maaja al Qazwiniyu rahimahullahu ta'ala moo leen di fekk al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi koon di ci kitaabul adabi baabu man ahaqqu an-naasi bi husni suhba mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne ki ñu nottali mooy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi yu gis nañ imam Muslim ci jotaay bi ñu génn daa xoon turam yëpp Abu Abdillah ibn Abdillah ad-Daghafi mawla muy Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettali na Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi juge la woon al-qaadi ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala an Umaara ibn Qa'qaa' moo jëlee ci Umaara ibn al-Qa'qaa' ibn Shubruma mooy Umaara ibn al-Qa'qaa' ibn Shubruma ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala kon mu ngi noonale an Abi Zur'a Umaara ibn Qa'qaa' moo ko jëlee ci Abu Zur'a mooy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi Abu Zur'a waaw ah, Abu Zur'a yi nag Abu Zur'a Dimashqi Abu Zur'a ah, mi nga xam ne eh, kii al-Kufi mi Abu Zur'a al al al-Bajali al-Kufi amoon na yeneen Abu Zur'a voilà waaw <laughs> ah, Abu Zur'a <laughs> Abu Zur'a bi taalib imam Abu Hurayra alors am na Abu Zur'a boo xam ne Euh, moo contemporain ñoom imaamul Bukhari yi la ñoom ñoo imaamu Ahmad moo leen doon jàngal <laughs> seen seen taalibe lañ mais imaam Ahmad dane <laughs> Abu Zur'a <laughs> pour walla daa am taalibe yu jax ma quoi imaam Ahmad dane doom ji doom jëkk ji mu ne ko man gis nga sama bu ma demee ci jàkka ji nii fekk Abu Zur'a nekk te imaam Ahmad ko mag ta moom jëlee na sax ci moom fekk ñu koy laaj naan ko mais ñam ñam ñoo gën a brillant ci ñi fi jaar mu daan ay jeunes lañ woon yoo xamante ni nii Xuraasaan lañ jóge ñoom Muhammad ibn Ismaïl mooy al-Bukhari yi ak ñoom Abu Zur'a ñooñu ñooñu <laughs> fii lañ nekkoon léegi gisatuma leen xam <laughs> ne <laughs> ñoo gën a yéeme ci nit ñi léegi Imaam Ahmad nee na rahimahullah mu ne doom bi man bu ma jullee bu ma jullee nii farata bi nekk damay mooy naafila yi ma war a def. mooy rawaati bi ay ay julli ñaari rakka ci ginnaaw ak yooyu yooyu dama koy bàyyi ngir lan <laughs> ngir gaaw dem toogaat ak Abu Zur'a ñu ñu nekkaat ci xam-xam bi <laughs> neen Abu Zur'a bi ah non bu <laughs> Abu Zur'a yi dañoo bari du Abu Zur'a bi voilà kii taalibe imam Abu Hurayra la woon alors que euh, Abu Zur'a bële Euh, ci classe taalibi imam Ahmad ñoo nga imaamul Bukhari yi ñoo kii woon te am na beneen Abu Zur'a voilà yoo xam ne ar-Razi kooku moom Abu Zur'a boobu ar-Razi la alors am na Abu Zur'a ad-Dimashqi ak Abu Zur'a bi ak yeneen <laughs> voilà Abu Zur'a bii nii nag taalibe Seydina Abu Hurayra muy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra gis nga mu jëloo Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala léegi mu ne Seydina Abu Hurayra nee na jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam man ahaqqu bi husni sahabati qaala ummuk thumma qaala man qaala thumma man qaala ummuk qaala thumma man qaala ummuk thumma qaala thumma man qaala thumma abuk ah kon mu ngi noonu la Eh, léegi al imaamu Ahmad imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko ni kitaabul birri wassilati wal aadaab baabul birril waalidayni wa annahumaa ahaqqu bihi mu ne haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariid ath-Thaqafi wa Zuhayr ibn Harb voilà indi na ñëpp mu ne haddathanaa nettali moom imaamul Buxaari ñoo bokk ci ku ñu ko jëlee sauf que imaamu Muslim rahimahullah da cee dolli keneen ah. muy Zuhayr ibn Harb Abu Khaysama rahimahullah mu ne kon qad haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif as-Saqafi noonu la ko indee gis nañ ko sànq mooy Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al al-Baghdaadiyu Abu Xaysama an-Nasaa'iyu rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Jariir moom lañ ci sànq ibn Abdil Hamiid an Umaarata bni an Umaarata bnil Qa'qaa' mooy Umaarata bnil Qa'qaa' ibn Shubruma ad-Dabbiyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala mooy an Abi Zur'a voilà moo ko jëlee ci Abu Zur'a wax nañ la ko sànq ah ibn Amr ibn Jariir al-Bajali al-Kufi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man haqqu nnaasi bi husni sahaabati qaala ummuk thumma qaala thumma man qaala thumma ummuk thumma qaala thumma man qaala thumma ummuk summa qaala summa man qaala abuuk wa fi hadiisi Qutayba man ahaqqu bi husni sahaabati wa lam yadkuri nnaasa noonu la ko al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi beneen bi imam kii doon wax imam an-Nawawi moom la imaamu Muslim daal di jàng mu ne haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani mooy Abu Kurayb men ah ah sëriñu waa kutubu sitta ñoom ñëpp al-Hamadani al-Kufi Abu Muhammad ibn al-Ala qaala haddathana ibnu Fudayl mu nekk ñu nettal mooy ibnu Fudayl mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi al-Kufi rahimahullah an abihi mooy doomu Jarir la voilà muy eh, kii Muhammad ibn Fudayl maanaam doomu Jarir eh? muy Muhammad ibn Fudayl mu jële ko ci baayam ah kon mooy eh, Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi al-Kufi rahimahullah an Umaara ibn al-Qa'qa' an Abi Zur'a gis nañu an Abi Hurayra radiyallahu anhu jaa'a rajulun qaala rajulun ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ana kunna bi husni as-suhba qaala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnaak fa adnaak mu ngi noonu la kon eh, loolu la léegi kon hadis baa ngi nii hadis bi ci gàttal ah yonent bi alayhi salaatu benn waaye dafa ñëw waajooju nag xamuñu kon la waaye ku mel na imaam al mu ngi naan amaana mu nekk Muawiya ibn Hayda moom lañ la doon wax keroog bi ñuy foogeen nañ càllaleem lañ doon wax mooy bi ñuy wax Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddi xam nga daam ñu ne la woon am na càllale mu xaw a mel noonu muy Bahz ibn Hakim Bahz ibn Hakim eh, mu jële ci baayam eh, mu jële ci maamam ah muy Bahz ibn Hakim maamam jooju di saxaaba bi moom la mooy Muawiya ibn Hayda moom dafa nettali xadiis bu mel nii comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al Buxaari mii daal di solo bi indi ko ci al adabul mufrad moom Muawiya ibn Hayda hmm, mu di maamu Bahz ibn Hakim rahimahullah ala jamii daane dama ne yaa rasuulallah ana kan laa gën a war a baax ci jëme ci moom mu ne ko sa yaay waaw te imam Abu Dawud na ko noon al imam at-Tirmidhi Abu Isa soloo nañ ko moo tax al imam an-Nawawi eh, al-Bukhari al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne amaana muy moom waaye wallahu ta'ala a'lam bi mu ñëwee mu ne yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati ana kan moo gën a yey ci nit ñi ci ma rafetal nekk nekk gi may nekk ak moom ah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ummuka mu laajaat ko mu ne ko ummuka ñaari yoon mu laajaat ko ba mu ñetti yoon mu ne ko ummuka ba mu ko laajee ñeenteel yi mu ne ko nag sa baay loolu eh, ngay gis eh, mooy ca ñeenteel ba wala sa baay am na nag riwaay yoo xamante ne nii ñëw na yoo xamante ne ñaari yoon rek la wax dana yonent mi alayhi salaatu salaam waaj da koo laaj eh, kan laa gën a rafetal jëme ci yow mu ne ko sa yaay mu laajaat ko mu ne ko sa yaay mu laajaat ko mu ne ko sa baay waaw waaye li nga xam ne mooy li gën a siiw mooy ñett bi voilà mais e, e, e, da riwaay imam gi Hakim biñ la doon wax noonu la demee rahimahullahu taala wa radiya anhu an abi an jaddi moom dane kii Muawiya ibn Hayda dana yonent bi alayhi salaatu salaam dana inna allaha yuusikum bi ummahatikum thumma yuusikum bi ummahatikum thumma yuusikum bi abaa'ikum mu ne borom bi thumma yuusikum bil aqraba bil aqrabi fal aqrab voilà noonu la ko ëndee moom al mu ne borom bi mu ngi leen di dénk ngeen di rafetal jëme ci seen yaay ginnaaw ngeen mu leen di dénk ngeen rafetal jëme ci seen yaay yi mu ngi leen di ginnaaw bi mu ne ko gën a jege topp gën jege voilà kon nag euh, li nga xamante ne nii mooy ñaar yooyu moo ci am répété ñaar ak ñett ñett bi moo gën a bari léegi nag ñett yooyu waxoon nañ la ko fan yee comme li nga xam ne moom la lenn ci boroom xam-xam yi ku mel ni al al al al imaamul Qurtubi ñu def euh, kii bi euh, mu ne al imaam al Qurtubi rahimahullah waxoon nañ ko fan yee mu ne loolu boo ko gisee lenn la mooy la aaya ba wax rek te ñu gisoon ko aay bi nga xam ne moom la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala indi woon ci eh, eh, eh, kii nan la waxate bim naan bim naan kii voilà wa wasayna al insana bi walidayhi dénk lañ nit ki ci ñaari waajuram mooy dénkaane gi ñaari waajur yi la digle waaye mu daal di jagleel nday ji loo xam ne lu spécial la mu ne xamalatu ummuhu wahnan boroom ndayam de daal na koy ëmb ci dawedi ci ñàkk doole walla wanin ci kaw ñàkk doole faiblesse wa fisaaluhu ca nag moo xam ne mooy ma mu ko wasine ba ne muy koy ferale fi amayni ma mu ko wës ba loolu ci ñaari at waaw ñetti yooyu ñetti coono yooyu ndax yonent bi alayhi salaam wax nag ne euh, yooyu nga xam ne moom kese ci wéete après nag ca la jëm ci wàllu yargaak yooyu bàyyi ji fekk fekk si ko ci tax yonent bi alayhi salaam nag daal di ci ñeenteel bi ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, tudd daal di tudd nag bàyyi ji ci ñeenteel bi kon nag mu ngi noonu le kon loolu lépp day wane li nga xam ne lëkkaaleeg bunt bi mooy biir birrul waalidayni dafa am ay priorité lii mooy bu xat amee bu xatee waaw bu xatee mais nan la ñuy def loolu mooy lan mooy yow fii mu ne <laughs> instant bii nii sa yaay digal na la lenn sa baay digal na la lenn te manoo manoo dupliquer wu kenn nga manoo def su boo defee bii di nga bàyyi beneen léegi nooy def loolu noonu euh, la kii wax al imaamul bi mu ne luy hadis bi day leeral rahimahullah que ne ndey ji moo ëpp moo gën a yey ci doom ji que euh, que que baay bi bu boobaa. waaw léegi loolu moom la jumhur wax comme ni nga xam ne al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maalikiyu al Maghribiyu rahimahullah moom la wax ne loolu moom euh, waa jumhur nee na ñu nday ji moom bu ñu boobaa moom la ñuy gënale ci kaw baay moo ëppale moo ëppale am ñeneen ñoo xam ne dañ ne noonoo ñoo yem parce que borom bi mu muy digle na ne wa wasaynal insaana bi waalidayhi waaw te am na xadis boo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, daa tudd yaay ji tudd baay bi voilà léegi ñoom ñu ne loolu am ñu ne daal ñoo yem waaw <laughs> am ñoo xam ne euh, dañu ne lii nii wax jii nii euh, mooy wax imaamu Maalik mais loolu ñu bari d'accorduñ ci lu tax parce que imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne lu waral lool parce que te loolu am na lenn ci Shafi'i yi loo xamante ne nii loolu lañ wax waaw que ñoom ñoo yem voilà ñoom ñoo yem ñoom ñoo yem parce que nee na dañoo laaj imaamu imaam Ibn Battal sax moo ko tudd ne dañoo laaj imaamu Malik benn waaye dafa ñëw ne ko man de sama baay daf maa sàkku daf maa woo ngir ma ñëw waaye nag sama yaay nee na ma bul dem. léegi nu may def imaam Maalik ne ko toppal li la sa baay wax waaye bul mooy sa yaay <laughs> imaam Ibn Battaal rahimahullah al-Maaliki ne lii moom day wane ne tontu imaam Maalik bii moom day wane ne ñoom daa jàpp ne ñoo yem voilà parce que euh, <laughs> bu doon tey c'est les euh, francophones nga xam ne culture francophone kese lañ am ay français lañ wala yu mel noonu. ta culture langue française dañ naan ça c'est une réponse de normand <laughs> waaw mooy tontu boo xamante ne nii <laughs> ku nekk man nga cee dégg lu la neex <laughs> mais nag bokk la ñuy ah du réponse de normand parce que li mu wax dafa leer waa man de sama sama daf maa woo yaay ne ma bul dem imam ma ne toppal sa baay waaye nag bul mooy sa yaaya ah. <laughs> gaa yi ne waa yow mais lii de lii moom imam Malik daa jàpp ne kon benn ñoom ñoo yem ñoo yem kii rek ñoo <laughs> waaye bon na ñu ne bon parce que lii imam Malik wax leerul daa boole affaire yi rek bëggul wax toppal see bakk yi léegi mu wax mu jeex <laughs> bi nag imam al-Layth ibn Sa'd imam ibn moom laaj nañ ko même laaj bi waaw nga xarit imaamu Malik la woon <laughs> ñoo nekkoon Medina <laughs> après <coughs> imam lay niñ ko fi yàggee tudd daal di dem Misra nekk foofu ñuy bindante ay lettres yu am solo moom imam Malik <laughs> moom ñu laaj ko même question bi moom imam al-Layth ibn Sa'd mu ne biñ ko waxee lool moom laaj ko laaj bi man ne sama baay daf maa woo sama yaay ne ma bul dem mu ne ko toppal sa yaay ndax moom moo am trois trois bu mooy trois tiers trois tiers mbaax bi waaw sa bàyyi nag benn ke salaam mooy euh, moom rek moom moom daa daa toppale xadiis bi wax xadiis bi da yonent alayhi salaam waaye da laaj <laughs> kan laa kan moo gën a yey may rafetal ci moom ak ak àndoo mu ne ko sa mbaay sa yaay mu ne ko après kan mu ne ko sa yaay mu waxaat ko kan mu ne ko sa yaay ñetti yoon kon mu ne comme que am na ñetti yooyu ba sa yaay <laughs> voilà <laughs> loolu loolu la <laughs> loolu lu ama am loolu la kii moo tax mu ngi noonu le kanta al al al imaam al Haaris al Muhaasibi waaw xam-xam bu màgga màgga màgg ko moom nag dafa toxal ne ijmaa'ul ulamaa que ne xam-xam yi daal dinañuy consensus am dë dëppoo que ne nday ji lañ gënale ci baay gi ci mbaaxi jëme ci moom ko baay waaw waaye loolu mooy ijmaa boobu dese naa am moo tax al imaam al Qaadi Iyaad ne loolu am na guute de <laughs> waaw. ndax ndax lu ndax wax jim wax sànq te imam Ibn Battal doon ko nettali kene ah am nañu ne ñoo yem la ah. <laughs> ñoom ñoo yem la de ñoom ñoo yem la kese waaw waaw léegi nag kon mu ngi doon en tout cas li gën a dëgër boo seetloo li xadis bi wax mooy nday gee féete kaw après baay bi léegi nag mu def après ñan ñoo ci tegu après ñi ci tegu loolu boroom xam-xam yi daal di ciy wute waaw parce que lii mooy ay bu kaawu priorité taxawee waaw nga xam ne yow li nga li nga mën a def lu baax mooy manoo manoo di di di dupliquer wu di bari ngir mën a defal ku nekk te benn waxtu nga am te souvent nga defal fii keneen ci perte lu mel noonu lañ lay wax boo paree ci sa yaay sa baay léegi nag mu teg mais léegi ku ci ku ci tegu ah <laughs> kan moo ci tegu kan moo ëpp priorité am ñu ne moom maam yee ci tegu maam yi ñoo ci tegu ñu jur sa baay ak yooyu ñoon ñoo ci tegu après frères yi daal di ciy tegu waaw loolu moom nii la waaw léegi nag am ñu ne non non non non non non yaay yi après baay bi après doom yi après maam yi maam yu góor yi après maam yu jigéen yi après frères yi daal di ñëw après sœurs yi daal di ñëw wala cousin yeeg après nag ñi def ci ñi nga xamante ne dawul arham yi waaw comme sa doom yi sa baay tex yi sa bàjjen yi ak ñooñu ak sa ñooñu dóor a ñëw ak ñi nga xam ne ñooy sa tante yeeg sa nijaay yi dóor ak si après nag fal aqrabu thumma aqrab mu ngi noonu la kon affaire baa ngi noonu euh, wallahu ta'ala a'lam wala al kon gis nañ lëkkaaleen mooy fii ci priorité kan moo ëpp li nga xam ne mooy jëmale mbaax ci moom yeneen travail sa sam ne ummu ko sa ndey ñetti yoon kon loolu dañ ci xam ne moo am priorité après baay bi après ñi ci des wax nañ la loolu ta lii ma la wax nii nag du conscience du conscience ci am na ñoo xam ne dañ ne non non non maam yan frères yi ñoo jiitu maam yi ainsi de suite ak yooyu mais loolu laysa huwal murad du loolu lañ mooy li ñu soxla fii du moo ñu tax a jóg fii léegi kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen affaire hein beneen xadiis